bu ngeen fàttale ko fi ñu yemoon ci jataay bi weesu xaw na yàgg nag ndax def na euh, presque deux mois walla un mois et quelque euh, ñëwuñu woon ci jataay yi ndax ay yitte yu mel ni déménagement ak yooyu yi jëm ci yooyu walillahi alhamdu wal minna euh, kon liñ mujj woon a gis gisoon nañu dañu laajoon ne est-ce que gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu na saxaabaam yi lenn ci saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne képp koo xamante ni sawar waay jege na la génnal ñu dem ginnaaw bi nga xam ne ci la ko bas-bas bu busaysa comme ni ñu ko gisewoon radiyallahu taala anhu wa ardaah ñëwe xabaare comme nim newe ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj raxmatullaahi alayhi kene abu sufiyaan kat ngi eh, li nga xam ne caravane bi nga ma doon saytuloo mu ngi jege ci mu dajale loon ne leen képp ku sa war waay teew jógal ñu dem ñu naan ñii di ko ñaan digal ngir ñu dem ci quartier yi xaw sor sori yi jëli seeni waruwaay waajal mu ni leen déedéet lu dul koo xam ne matérielam lépp teew na gisoon nañ ni ñaata fas la yoroon ñaata géléem lañ yoroon ak ni ñu génnewoon woon keroog loolu gisoon nañ ko ba ñu newoon nag ci benn laaj mooy est-ce que Abu Sufyan ibn Harbin wa kaana aana idin ala shirkihi radiyallahu taala wa ardaa moom est ce que Abu Sufyaan mi jiite woon caravane waa Quraysh bi est yëg ne moom ne ñu ngi koy kal waxoon nañ la dafa bokkoon ci way xel yu rëyu arab yi moo tax te bul fàtte ne Abu Jahl ibn Hishaam alayhi laanatullah ba mu dajeeg Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib discours ba mu defoon ba mu delloo Makka fekk moom caravane bu jóge woon Sham Abu Jahlin jiite woon ko min Qurayshin alayhi la'inullahi al-mutataaliya ba mu ñibbee gisoon nañ discours ba mu defoon euh, ci biir Makka ngir attirer seen attention moytandiku leen moyta loo leen ngir ñuy jaar Yasrib bu ñu fay jaarati ak seen njëgg néeg seen caravane yi ñu xam nan lañuy def ndax kat waxoon na ne ñoom pare na ngir dal suñu ko moo tax Seydina Abu Sufyaan gisoon nañ ni commencé woon na comme l'imam Ibn Ishaq waxoon euh, ne dafa bi mu jege ci Hijaaz dafa commencé yataxassasul axbaar di daal di saytu xabaar yi ba ni muy fore ci wéyu ci wewu bëy ñu yëgal ko ne ko ah Muhammad kat alayhi salaatu wassalaam mu ngi lay kar mu ngi lay waajal ci la yónne woon eh, Damdam ibn Amr al-Ghifari biir Makka waaye foofu lañu yemoon ne woon nag bi muy yónni noonu avant jamono jooju dafa am xew-xew bu rëy bu xewoon biir Makka xew-xew boobu lañu waroon a gis tey inshaa allah lañu war a gis tey defoon nañu taxriij bi walilaahi alxamdu wal minna gisoon nañu euh, li nga xam ne moo ci gin a dëgër mooy ne xadiis bi mursalun saxiix la mooy mursal la boo xam ne bu wér la sinon euh, càllale bi imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne fa xaddasani man fa axbarani man laa attahimu an ikrima an ibni abbaasin loolu wérul ndax man laa attahimu moobu mooy kan dafa am inqitaa muy ak rupture bi wér mooy bim wa yazid ibn rumaana ak sayid sëriñam di yazid ibn rumaan mu jële ko ci an urwa ibn zubayr mu jële ko ci seydina urwa di doom ya zubayr xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhuma defoon nañ taxriij bi waxoon nañu man laa tahimu bi kenn xamu ko même bu dee ne euh, euh, am na imaam alxaakim moom rahmatullah alayhi daal dinay jokkale riwaaye bii bii bu imaam ibn isxaaq bii xam nga man laa tahimu dañ ne la xamuñu bon loolu man laa tahimu ginoon nañu dugg nag ci détails yi Euh, ci jataay yu weesu que li ñu wax bii weesu bii weesu dañ ne wax waxu imaam as-Suyuti boobu rahmatullah alayhi que ne li gën a dëgër mooy kenn du ko nangu waaye waxoon nañ la que ne bu dee boroom mazhab la koo xam ne comme benn Maalik yi boo xam ne imaam Maalik ci boppam sëriñam bi jiite mazhab bi dane man nettali na ma koo xam ne euh, euh, du ko tuumaal moom mën na koo topp ci lool am na tamit ñu bañ loolu waaye loolu wax yooyu waxoon nañ ko mais li gën a dëgër mooy ne kenn du ko nangu ndax man na dëgër fi moom am ñeneen ñu xam ne waa dëgëru waaye man laa tahimu boobu imaam alxaakim rahmatullah alayhi ci almustadrak moom daal di ne koy jokkale tudd na indi na soloo tudd turu man laa tahimu boobu imaam wax foofu nan li tudd waaye sauf que kooku noonu euh, dafa da'if te imaam az-Zahabi moo ko da'ifal ci at-Talxiis boo demee foofu dañ fa fekk imaam az-Zahabi ne da'if la muy Xuseyn euh, ibn Abdillah kon imaam ibn xam nga fii la ne fa axbarani man laa attahimu imaam al-Xaakim soloo ko ci yoonu imaam ibn man laa attahimu bii mu ne fa axbarani Xuseyn ibn Abdillah moom mu ngi ko jële ci Xuseyn ibn Abdillah sauf que kooku lañ la ne moom dafa daif kon nag mbir ma waat nekk loo xam ne lu daif la même bu dee jaxaale gi yëkkatiku mooy xamat léegi xam nañ kan la ignorance giñ ko ñàkkoon a xam yëkkatiku na mais bi ko xamee lañ xam ne waa ji wérul ndeke wérul gis nga lii bokk na ci li tax man laa tëxi mu du dox xam nga imaam ibn Sa'd moom nee na bu ko tuumaal te pourtant waa ji ku mel ni imaam az-Zahabi moom da ko da'ifal ne waa ji ku feebal la wéru léegi euh, loolu euh, mooy lenn luñ mënoon a compléter ci taxrij bi ngir nag léegi nag ñu mën a dugg nag ci ana lan moo xew biir Makka xadiis boobu lan lay wax waaye balaa loolu euh, bi ma dégloo fichier bi daa am loo xam ne dañu koo fàtte te loolu suñu xel waroon na ci dem walla bon loolu la yàlla dogal mooy dañu koo fàtte woon muy tudd nañ imaam ibn isxaaq raxmatullah aley dana keroog yonent bi a mook saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum dane fa kaana rasulullah sallallahu ali ibn abi taalibin wa marsadu bn abi marsadin alxanawiyu yataqibuuna baira boo fàttale ko loolu gisoon nañu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak seydina ali bni abi taalib radiallahu taala anhu wa arda ak ku ñuy wax marsad di doomi abi marsadin alxanawi mu ne ñoom ñi yataqibuuna baira ñoo doon awante génn géléem lan lañ fàtte woon tarjuma marsad ibn abi marsad al-ghanawi radiyallahu taala anhu wa an abi moom tarjama baayam lañ defoon baayam moo doon abi marsad xaliifu xamzati xaliifu xamzati ibn abdul muttalib nekkoon aliyu seydina xamzati ibn abdul muttalib moom gisoon nañ ko abi marsad al-Ghanawi gisoon nañ ko doomam nag mooy Marsad bi ma gi déggoo Marsa ibn Abi Marsad bi Marsa di doomi Abi Marsad moom lañuy def tarjama insha mu ngi tuddoon Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy baayam saxaaba la woon moom marsad la tuddoon baayam tudd abi marsad kon nañ ko waxee moom gisoon nañ tarjamaay baayam muy abi marsad turam lañ ci wute woon am na ñu ne li gën a mooy kannaaz kannaaz la ñuy li gën a ko ne noonu la tuddoon muy baayam mais moom marsad bi euh, kon nu gis ne saxaaba la di doomi saxaabi yi Allahu akbar moom euh, imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi euh, gisoon nañu tuddoon nañu waxu li jëm ci tarjama baayam moom Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi comme baayam ñu njëkk dañu teel dugg ci lislaam euh, nekkoon aliyeewu euh, Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Makka nag lañu dëkkoon waaye bi nga xamante ne nii ci la gàddaay gi am ci lañ gàddaay ñëw madinatul munawwara comme ni ko ñépp xame ala saakiniha afdalu waaye seydina marthad bi ibn abi marthad radiyallahu taala wa ardaahuma dafa am loo xamante ni moom la siiwe woon ginnaaw bi nga xam ne ci la gàddaay neewul woon ne man gàddaayi naa sama affaire baax na gëm naa yàlla mu joxe ndigal ñu gàddaay ma gàddaay ñëw naa Medina naa fi toog waaye da doon xalaat mbokk jullitam yi nga xam ne ñoo des Makka te seen coobare bàyyiwu leen fa bëgg nañoo def ni ñoom ñëw waaye manuñu ko ndax lan ndax kuffaaru Quraysh ni ñoom manuñu leen résister seenu néew doole tax na mënuñu faa jóge comme ñu jot a dem même ñi am doole sax gis nañ liñ leen doon def ñoom Hisham ña àndoon ak bëggoon a ànd ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bu dee nañu am doole sax lañuy kat di leen duma di leen delloo lan ngay xalaat ci nga xam ne ay néew ji doole la moom nag da doon xalaat ñooñu comme ni nga xamante ne ni noonu la ko asxaabu sunan di waa sunan ku mel ni seydina abu daawud as-sijistaani soloo na ko na ko noon imaam at-tirmidhi ak imaam an-nasa'i ñoom ñépp soloo nañu nettali seydina marthad ibn abi marthadin al-ghanawi ni nga xam ne noonu la doon doxalee bi nga xam ne ci la gàddaay madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam buñ jëlee riwaaya imaam euh, at-Tirmidhi pour xam naka la doon doxale moom Seydina Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu ta'ala bi mu nee Medina nan la doon dimbalee néew ji doole yi nekk mag moom imaam at-Tirmidhi di Abu Isa eh, raxmatullaahi dane xaddasanaa Abdu bnu Xumaydin qaala xaddatanaa rawxu bnu cubaada an cubaydillahi bni alaxnasi qaala axbarani camr bnu shucaybin an abiihi an jaddihi mu ne moom imaam at-tirmidi xaddatanaa nettali nañu abdu bnu xumaydin di abdu bnu xumayd sëriñam bu siiw la ponkal la woon seydina abdu bnu xumayd qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu rawxu bnu cubaada di rawxu di doomi cubaada an cubaydillaahi bni al axnasi moom rawxu bnu cubaada mu jële ci cubaydillah di doomi al axnas qaala moom cubaydillah boobu mu ne axbaranii xabaare na ma camr bnu shucayb di camr di doomi shucayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddihi mu jële ci maamam Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi ah càllale boobu càllale bu siiw la ci waa ahlul xadiis muy Amr Amr di doomi Amr di doomi ku ñuy wax Shu'ayb Shu'ayb eh, baayam moo doon Muhammad Muhammad baayam di Amr ibn al-Aas Amr di doomi Abdallah bokk Shuayb di doomi Abdallah Abdallah di doomi Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi alhamdulillah càllale bi eh, bu imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi dafa jaar ci Amr ibn Shuayb di doomi Shuayb an abiihi mooy Amr jële ci baayam di Shuayb an jaddihi mooy mu jële ci maamam kan mooy maamam kan mooy maamam maamu kan bien sûr Amr Amr mi nekk ci kaw bi jiitu moom maamam mais ban maamam ndax yow li ñu wax mooy maam yi bari na ah. xoola bu ñu jëlee beneen côté bi ci kaw Amr ibn al-As radiyallahu anhu moo jël jur ku ñu naan ibn Amr ibn as ñoom ñaar ay saxaaba yonent bi lañu alayhi salaatu wassalaam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima léegi Abdullah ibn Amr moomu di saxaaba boobu daal di jur ku ñuy wax Muhammad Muhammad ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As boobu daal di jur ku ñuy wax Shuayb Shuayb boobu daal di jur ku ñuy wax Amr Amr boobu nag moom la càllale bii jaar moom moo ne xat moom Amr di doomi Shuayb moo jële ci baayam baayam moom leer na mooy Shuayb an abiihi an jaddihi nag foofu la wax ji ne ci boroom xam-xamu xadiis mooy est-ce que maamam mooy Amr moom maamam ji muy wax fii an jaddihi mooy Muhammad Muhammad mooy maam ju njëkk mooy maam ju ko gën jege ndax baayam mooy Shuayb Shuayb Muhammadu ko jur bu dee ne Amr moom maamam jooju la ci jublu mooy xadis bi dafa am inqitaa mooy dafa am rupture ndax bu dee ne foofu la yem mooy Shuayb ibn Amr ibn al-As du saxaaba kon bu nettalee lii mooy fekkewu ko koy day am rupture mursal lay doon sauf que loolu mooy benn bi est-ce que maamam boobu lay wax walla boo walla boo deuxième maam bi lay wax mooy Abdallah ibn Amr ibn loolu mooy wax bi nga xam ni boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom dañooy wuute na ci kan la ci kan ci ban ci maam yooyu na Amr ibn Shu'ayb an abiihi loolu leer na ci baayam Shu'ayb waaye an jaddihi foofu la problème bi ne foofu la wute bi ne est-ce que mooy maamam Muhammad wala maamam maamu maamaatam wala maamaatam la ci dul mais comme que arabe moom du wax noonu mooy du wax comme wolof bu doon wolof doon na gën a leer te sax wolof tamit dina wax maam rek jublu ci maam joo xam ne mooy sa maami maamaat dañ ko mais sauf que comme que maamaat dafa am bu doon wax jooju day gën a leer mais imaginer bu nee maam man nañ ci jublu ki njëkk ki ki jur sa papa wala ki jur sa papaay papa tamit dañ koy wooye maam foofu nag la wax ji am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne non affaire bi euh, dafa am rupture ndax ñoom dañoo jàpp ne maamam jooju muy wax euh, Muhammad la te Muhammad bon kooku euh, moom la ci jublu te bu boobaa mooy ne kon càll gis nañ ñu àggul loolu ko mel ni imaam Ibn Hibbaan moom dafa jàpp ne affaire bi munqati' la mooy dafa dog noonu la deme léegi mooy ci Muhammad la yem Amr ibn bi moom dafa jàpp an jaddihi boobu Muhammad la di ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al léegi loolu mooy wax bu njëkk bi léegi nag am ñu ne am ñu ne euh, non non duñ maamam boobu la ci jublu maamam bi muy jubbu mooy ab mooy saxaaba bi Abdullah ibn Amr ibn al te Abdullah ibn Amr ibn al saxaabi la te loolu euh, ku mel ni imaam ibn Ahmad jële nañ ko ci moom waaye ki ci gën a siiw mooy sëriñu imaam al Buxaari boobu di Ali ibn madini rahmatullah alayhi moom dafa euh, euh, loolu tànn këne Euh, mooy Amr ibn Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddi mooy Shu'ayb moo jële ci maamam maamu Shu'ayb mooy kan mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As maam jooju la ci jublu muy saxaabi bi muy euh, Abdullah ibn Amr ibn al kon këne damye boobu an jaddihi ñoom ñu ne ci euh, kële mooy ci Abdullah ibn Amr la daldi dellu loolu nag mooy tax affaire bi daldi dëgër te loolu insha mooy li gën a dëgër te moom la Seydina Ali ibn madini mi imaam al Buxaari raxmatullah alayhi ne woon man de masumaa gis ku mel ni moom masumaa gis ku mel ni Ali ibn madini bañ ko ko waxee mu ne bàyyi leen wax jooju mu ibn Ismaïl di al Buxaari rahmatullah alayhi moom ci boppam masula gis ko mel kon loolu mooy insha allah li ci gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne eh, moom Abdullah ibn Amr ibn al-As kaana rajulun yuqaalu lahu marsadu bn abi marsadin wa kaana rajulan yaxmilu al asra min makkata xatta yatiya bihim al madina mu ne ilaa aaxiri al xadiis mu ne kaana rajulun benn waay dafa nekkoon koo xam ne benn waay boo xam ne yuqaalu lahu ñu ngi ko doon wax Marsad ibn Abi Marsad buñ doon wax Marsad ibn Abi Marsad lii Amr ibn Seydina Abdullah mu ne dafa am benn waay buñ doon wax Marsad ibn Abi Marsad mooy kan mooy ki ñuy def tarjamaan nii radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dafa nekkoon rajulan benn waay la woon boo xam ne yaxmilul asra daroon yenu ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi min Makka hatta yatiya bihimul Madina ba nim leen di indee Medina mooy waa Makka bi saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba mi gàddaayee Medina ñoom li ñu mujj def ñenn ñi dañ leen jàpp bu doon tey dañ naan ñu mettre leen en prison mooy mettre leen mais amul woon foo xam ne dañ naan fii prison mooy fi ñu doon comme ni ñu xamee baatu euh, bon maison pénitentiaire ni mu mel comme tey ñu naan fee la Rebeuss camp pénal euh, yooyu euh, non du du ñu mel noonu mooy ne mais dañ leen doon tëj comme ci néeg wala ak kër. di leen surveiller ngir duñ génn lool kay mooy prison rek moom nag da doon jël risque jullit ñi nga xam ne yéeféer yi dañ leen a jàpp foofu Quraysh bañ ñu dem mu fexe nag dem ba jële leen fañ nekk fañ leen def ay ruisam ba jële leen fu indi leen Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na euh, bi nga xam ne nag ci lay def loolu mu ne wa kaanat imra'atun baghiyun bi makka yuqaalu laha anaq mu ne nag dafa am benn makka benn femme bu doy waar bu fa woon muy moom lañuy woowe prostituée léegi kuy jaay boppam ku newoon makka koo xam ne anaq la tuddoon moom nag anaq bopp mu ne wa kaanat sadiqatan lahu mu ne Anaaq boobu nag xaritu Marsad la woon mooy dañu xamante woon biñ nekkee ndax wax naa la ne Marsad ibn Abi Marsad ñoom Makka la ñu jóge daal di gàddaay dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam même bu dee bu ñu Qurayshi mooy bokku ci waa Quraysh mais ay alliés lañu woon ci lenn ci waa Quraysh en l'occurrence Seydina Asadullah al-Ghalib Asadullah wa asadu rasulih ali eh, seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba mu fa newee laata eh, avant l'islam ak après l'islam laata ñuy gàddaay moom dafa xamoon femme boobu nga xam ne prostituée la woon xaritam la woon mu ne wa innahu ta marsat kat kaana wa'ada rajulan min min asa min usaara makka yaxmiluhu ta marsat dafa digoon kenn ci ñi waa Quraysh tëjoon foofu ci jullit ñi ngir ñu ba a jóge Makka di gàddaay di yokk mbooloom jullit ñi fële ci Medina te loolu day mujj nekk danger contre ñoom te commencé nañoo gis fruit yi ci li nga xam ne noon la leen yonent bi alayhi sa wasallam commencé di karet yooyu seen njëg yi ah fekk daa am kum ko digoon ne ko dinaa la jël si fexe la Euh, détaché la génn la ci dans les ci feer yiñ la takk nee na moom marsad di nettali mooy Abdullah ibn Amr di nettali di jële ci Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa jiitu xatta intahaytu ila dilli xaa'itin min xawaa'iti makka fii laylatin muqmira comme que dama ko diggoon waaye ma def la ma la ma waxoon yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla dee leen matal seen pacte yi ngeen jël seen kàddu dee leen ko matal minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaha alayhi allahu akbar fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa maa baddalu tabdiila allahu akbar loolu loo doon saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam lu ñu ma sa wax dinañu ko def suñu boroom ne minal mu'miniina ay yépp dinañ ci gën a ñëw allah ci biir bu ñu agsee ci lu taxoon mu wàcc mu ne minal mu'miniina am na ci jullit ñi rijaalun ay góor yoo xam ne sadaqu ma ahadullah alayhi saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom li nga xam ne loolu lañu digoon yàlla këne dinañu ko def bu xare këne dinañ jaay seen bakkan ci yoonu yàlla def nañ ko mu ne ñoom ñooñu minhum am na ci ñoom man qada nahba koo xam ne faatu na li mu waxoon ne bakkanam dina ko jaay ngir yoonu yàlla def na ko ba tey dundatul tëdd na ci teewlu xare mu ne waaye wa minhum man yantazir am na ñoo xam ne dem nañu guerre mujj ñu dee wala amuñu occasion dem xare ji ngir yàlla mais bu ñu ko amee rek def ko wama baddalu te nag changé wuñu lañu diggante woon ak yàlla tabdi diilan ak changé yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla dee leen matal seen kàddu bu ngeen joxee seen parole dee leen ko respecté comme que moom mii di seydina marsad ibn abi marsad waxoon na waa ji digoon ko ne ko ne kenn ci prisonnier yi nekk Makka ne ko dinaa la jëlsi fexe nga rëcc ah nee na fa jiitu man it ma def li ma wax kadhalika naka nii la nit war a mel jullit nii la war a mel waaye boo seetloo ñun suñu suñu paroles yi feuille rise laa sax a ko gën a diis ci ngelaw li tekkiwuñ dara suñuy wax lu ñu la wax mooy dañu foose ko ñaata rendez-vous lañu foose ko yaa ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud ñaata rendez lañu foose ñaata wax lañuy wax duñu def li ñu wax ba pare nag bañ ku ñu def remarque yooyu buñ ñu ko defee ñuy mer di wuti lay benn comprendre nañ deux waaw mais ñett bëgg nekk habitude ba ñépp xam ne yow moom loo wax doo ko def ba pare bañ ko la def remarque yow xanaa dangaa majnuunun am te dangaa dof walla nit ñi moom ni nga mel rek lañ lay wax en tout cas boo melee neen nii dinañ la ko wax dina am ñu la ko wax lu ñu la dig daanaka duñu ko def loolu loolu problème la problème la ñii nag ñooñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ya li ñu wax lañuy def te li ñu def rekk lañuy wax nee na kon fa jiitu man marsad ibn abi di ma daldi agsi xatta intahaytu ila dilli xaa'itin min xawaa'iti makka fii laylatin muqmira comme que digoon nag ko ah ma daldi ñëw ba li ma agsee ci benn ci keru di làqatu ci ak guddi goo xamante ne nii guddi la goo xam ne euh, weer wi mooy pleine lune la comme que pleine lune la gis nga boo doxee foo xam ne xawu la am euh, keruk liñ naa euh, keruk mur yi nga xam ne day lëndëm ngay dox foofu boo doxee ci digg bi ba gaay gis la moom nag nee ma doon raasaatu voilà di raasaatu ila ba ni ma agsee jóge Medina ñëw Makka te loolu xam nga lu muy tekki mooy yow gis nga sa bakkanam yi ci xottu gerte bés bu ñu la jàppee dañ lay exécuter dañu lay rey ci ndax yow ñuy wax non seulement fii nga newoon jóge fi rëccuñu dem Medina ñu naan déet ngay dëgëru fit ñëw ñi ñu jote jàpp nga ñëw ni danga leen di livrer tey bu doon tey pour nga gën a comprendre risque bi mu def mooy dëkk bi ne prison de Fresnes fële fee ci France e, nga xam ne kayit yu mag yi les grands bandits fa lañ leen def mag kayit noonu lañ jàppoon jullit ña ah. non il faut pas se leurrer c'est mooy liñ naan les terroristes par internationaux les plus pires ñu ngi nii ñu tëj te prison spéciale lañ leen di dugal ndax ñii danger la ñuy jaxasoo ñeneen ñi mais ñooñu noonu am kenn ci ñoom koo xam ne moom dafa rëcc moom il ñu ngi koy wantit ci dëkk bi ci dëkk bi ndax waa Makka dañuy wantit jullit ñi ba ci Medina ndax sëy Seydina gis nga Abu Jahl ni Hisham li mu wax yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ko jullit ñi di leen menacer dafa leer ne leen ñun bu leen foog ne yéen yéen a ngi ci afiya yéen a ngi ci ci ci ci noflaay fi ngeen ne dinañ leen fekki fa ngeen ne fii uqri daarikum ci seen biir néeg yi lañuy lañuy ñëw mi dina loqar ci leen daal di leen phagocyté ngeen xam dinañ leen duma dinañ leen massacre ngeen xam on oh, vous léegi yow imaginer ñu ne kooku noonu ñu koy wër moom mu moom yemul ci di làqatu ji mais mu ñëw ci prison bi ne day di fexe rëcculoo ay nit fexe bañ rëcc kooku bakkanam fa mu nekk te loolu ay prison yi nga xam ne ay lu mu metti metti moom amul peine de mort fee moom dañ lay exécuter nga dee moom non kon moom risque la doon ñu daal di koy exécuter mu ne ah ma daal di ñëw ba ni may accès ila dhilli ha'itin ci benn keru benn mur min hawa'it Makka ci miiru Makka ci guddi nag goo xamante ne nii muqmira euh, euh, pleine lune la qaala fa jaat anaaqu fa absarat sawaada dilli bi janbi alxaaiti fa lamma ntahat ilaya arafathu fa qaalat marsadu fa qultu marsad nee bi ma nee noon ci suufu ci këru mur boobu nee na anaq daal ñëw mooy femme boobu ñu la ne ci début bi que ni ab prostituée la woon nee mu daldi ñëw xool jege ci xool villi euh, mooy takkandeeram la gis ci côté mur bi nee bi mu agsee ba jege si mu ne arafatu mu daal di may xàmmee nag mu ne ma marset mooy boo boo gisee di nga nga ngay duute ndax moom la am déet walla nga nga ne ko wala nga bëgg am lu gën ne ko waa kiilu diw mu ne la waa man la diw kay noonu la nee na mu ne ma marset faqultu marset ma ne ko waa man a marset mu ne ko nag fa qaalat marxaban wa ahlan halumma fa bit indana layla ah, dalal ak jàmm ñëwal ñu fanaan tey ah, <laughs> nee na bi ma waxee loolu ma ne ko qultu yaa anaaq xarama llahu zina ne ko anaq yëgal benn mbir yàlla ci boppam yàlla dafa xaraamal njaaloo nga naan ma ma ñëw fanaan ak yow tey guddi gii nee bi ma ko waxee lool rek qaalat yaa ahlal xiyaam hada rajulu yaxmilu asraakum nee mu yoole ma dama ko wax lool rek mu yuuxu ba ci kaw ne yéen waa xayma yi mu yéen waa Makka hada rajulu kii de yaxmilu asraakum dafa ñëw ngir yóbbu seen prisonnier jullit ñi ngeen tëj fii allahu akbar nee na fa tabi'ani thamaniyatun wasalaktu alxandama fantahaytu ila kahfin aw gaar fa daxaltu nee bi mu waxee loolu mais rek ma ma ma daw nee na dafa wax loolu rek fa tabi'ani samaniya moyen de huit personnes génn nañ ci waa Makka nee rek topp ma wasalaktul xandama nee na ma ma ma ma naan jël gaa yi topp nee na ma ma dugg benn bërëb buñ naan alxandama nee na ma daw ba agsi ilaa kahfin ma ni may dugge benn grotte aw xaarin benn caverne kahfu mooy caverne walla xaar wala grotte ab xur ma dugg ci biir ci benn mburgal fa daxaltu nee na mu dugg fa jaawu gaa yi agsi moo leen jiitu mu gaa yi huit personnes yi agsi xatta xaamu ala rasi ñu ngi taxaw nag di xool xamatuñ fu ma jaar comme que dafa lëndëm surtout boo duggee benn grotte dafa lëndëm xamal xamuñ est ci biir laa ne wala boobu damaa jaar feneen ñu agsi nee na ba ñu ñuy taxawee kat ba tiim ma man fi ma dugg ci biir grotte bi ñoom dañ maa tiim fa baalu ñu commencé euh, ñëw génn seen tikki seen tubay wala génn seen làmbaay commencé saw nee na fa talla bawluhum ala rasi nee seen saw mi di dal ci sama bopp bi <laughs> wa amaahumullahu anni buur yàlla daal di leen silmaxaal ci man fexe ba gisuñu ma jege nañ ma bay saw sama kaw waaye gisu yàlla def ni gisuñu ma hmm. wa ja'alna min bayni aydihim wa min fa aghshaynahum fa comme niñ ko gisa woon bi yonent bi alayhi salaatu di gàddaay yaasiina yaasiina la doon jàng doon jàng lool fa aghshaynahum wa ñu def min bayni aydihim seen kanam saddan barrière ba mënuñoo gis wa min seen ginnaaw barrière ba mënuñoo gis fa aghshaynahum ñu muur leen fa hum la yubsirun bu ñu gis nee na buur yàlla daal di ma koy daal di ma leen fegal ba gisuñu ma Allahu akbar gis nga lii ko dal mooy dal ñu bari moo tax risque ci la bokk mooy ne gaay yu xaraam yi ñu lay defloo ndax jullit moom dana li borom bi wax ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala àddina bii dama leen fee indi ngir ma teste leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf lu mu wax ci suuratul kahfi mu ne dañoo indi ngir xam kan mooy rafet jëf gën rafet jëf euh, inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala nee suuf si gis ni inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laha li ci kaw suuf yépp dañ ko def muy taar taar ngir moom ngir lan ngir ma daal leen tester ana ci yéen nit ñi ana ci yéen ñi ne da ma gëm ahsanu amalan moo ci gën rafet jëf waaye nag li muy taaru taaru na xam ne loolu lépp suuf si ni muy rafet moo tax nit dina ci nekk waru jàpp ne dootul jeex nekk ci business am entre commun dodo no boulot métro dodo nekk ci loolu rek liggéey transport yi ñëw nelaw feetu tëddi nelaw di nga nekk ci yooyu faale woo yàlla ba nag li nga xam ne haazimul lazzat ñëw daldi lay rëq nag muy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan dee leen bari lu ngeen koy fàttali aksiru min zikri haazimil lazzat naan bari leen ci di fàttaliku li nga xam ne bu ñëwee moom mooy faga mooy mooy bànneex muy dee ñu bari looloo leen di nax àddina nag lool la kon buur yàlla lay nattu kii natt yu mel nii mooy lan mooy ne dañ lay woo ci mooy yàlla nga bañ ñu daal di lay yoole daal di lay diffamer wax ci yow lu ñaaw yow nag bu dee loolooy tax nga nga def li li ñu bëgg ne é eh, gaay boo xam naa ne lii moom baaxul mais naa ko def sinon ñii dañuy yàq sama réputation yow xamoo li ngay wax yàq sa réputation kay mooy mooy yàlla même bu dee kenn yëgu ndax u'bud rabbaka ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak jaamul yàlla comme si moom dangay gis yàlla bu dee ne nekkoo di ko gis yëgal te xamal ne mu ngi lay gis te wallaahi boo xamoon sax xam ne yow yaa ngi gis yàlla antal abd yow jaam bi yaa ngi gis yàlla ndax loo génn yow wa fi anfusikum bul ñëw di wër ci mbedd yi naan walla damay kii non wa fi anfusikum afala tubsirun xool leen ci seen bopp rek yaramu doomu aadama ni ko yàlla tëggi nga gis à loolu sa borom mooy gaa yi lool la moom mii luñ ko wax Seydina Marsad ibn Abi Marsad kaay jaaloog man kaay fanaan mu ne déedéet rek ndaw si daal di ko yuux yaa ahla yaa eh, ahlal xiyaam hada rajulu yaxmilu asraakum ñaata nit ñoo fi nekk ci benn circuit xaram li leen ci teree génn mooy dañuy bañ nit ñi mbamb mi laay bañ mbamb mbamb mi wuu mbamb mi laay bañ mu topp ma ñaati nit mooy nag ci échelle yëpp la échelle yëpp bon lépp ñii la ñuy def yoboo nga def nii si non boo ko deful gaa dañ lay yoolu de loolu moom bari na exemple yi bari na fii mu ne exemple façon xew yi ñuy def ci ci ci ci ci suñu xew-xew yi ngénte yeeg céet yeeg yooyu nga xam ne li ci dafa xaraam ak li ci jëm ci riba beeg ay ndaw talak yii wag seen façon yooyu nga xam ne mujj nañu ba mu nekk lu xaraam léegi bés boo bokkul walla seen natt yi ñuy def natt nga xam ne moom dafa xaraam moom natt ay dañuy natt après kii teggi après bu jeex ke bu kiiwee kii di teggi yooyu yëpp dafa xaraam léegi gis nga yooyu noonu boo dof dof loo yow ba bëgg cee ñépp di ko def nga bëgg a bàyyi nga bëgg bokk ba ba nga ne man duma ko def nga commencé léegi nga dégg ñuy wax sa ginnaaw waaye loolu loolu mooy prix bi loolu dara loolu moo tax jullit li nga war a njëkk a def comme ni ko fi waxoon dangaa war a saraxe sa der garaawul saraxeel sa der te bañ di gestu li ñu lay wax sinon dañ lay tardeel ba pare ngay am ñëkk ñëkku xol contre ñenn ñi te jaw ko te ku la nar nettali liñ lay wax freiné ko ne ko man bëgguma ku may nettali ku may nettali yi nga xam ne dañ koy wax ci man ñépp xame la lool bu ma kenn nettali naan diw moo la wax lii yow moo yàq sa der fële freiné ko ndax kooku yàqkat la ndax nammaam la te laa yadxulul jannata xattaat kooku ab rambaaj la buy jaxase ndax lii loolu gis nga loo fi wax bu la waxee lool loo fi wax moom lay dem nettali ki ci des yooyu bés boo nee duma ko def gaa yi mbamb la mais mbamb mbamb jaamu yàlla moom daa ànd ak mbamb ku bañ ñu mbamb la bu yoboo nga na la mbamb kay xayru xalqillah alayhi salaatu wassalaam mbamb mi doon loon deñ di ànd ak moom ci mbamb ko lañ dëkkoon ba mu takkee Seydina euh, Seydatuna Zeynab bint Jahsh lan la waa Quraysh wax laa ilaha illa allah Muhammad alayhi salaatu wassalaam la takk comme que ne Zayd ibn Haritha ibn Sharahil ta'ala anhum wa ardaahum dafa moom la moo dencoon sayyidatuna Zaynab mu daal di koy fase yonent mi alayhi salaatu alxuraan ne ko sa denc ko falammaa qadaa Zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa ba ko ba ci Zayd pare man yàlla maa la ko takkal moom sayyidatuna Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha mais waa Makka mbam bu mu dugg ko ba alxuraan naan wa taxsha an-naas wallaahu an taxshaa yonent bi alei saatu salaam doon suuraale lool mooy ne mbamb mais teewul mu def li ko yàlla digal ndax mbamb mi noonu la gis nañ fi bu yàggul sariyatu magu magu magu Zeynab bi ñu doon wax sànk muy Abdullah ibn Jahsh Zeynab bint Jahsh ñoo bokkoon ñoom ay ay frère ak sœur ak frère lañu magam boobu di Abdullah keroog bi nga xam ne ci lañ def euh, rey kañu rey ca ca ca waa Quraysh fële ci ashurul xurum lan la waa Makka wax ñoom ñi nga xam ne masuñoo respecté jamais weer yooyu ñu commencé nag comme que ay jullit a ko def ñu mbamb leen nag ils ont foulé ñi faale wuñu li nga xam ne mooy weer yu tedd yi mel ni ñoom dañ koo mas faale ñoom mais yonent mi alayhi salaatu wa salaam lu ne dégg na te nag moom lañu yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour yéen royukaay bu baax kon nag ku bañ mbam bu topp la ay boo ko deful ñu mbamb la te muy lu xaraam doo ko def la ta'ata li fi ma'siyati al kenn du topp kenn ku ñu bind laa wax bay mooy yàlla di mooy ki bind ndax neexal ki nga xamante ne nii moom dañ koo bind moom te sax boo ko gis nga bu gërëmee tey du yàgg ndax bés boo mooy képp koo xam ne ardanaas naas bi saxatillah kooku mooy di gërëmloo nit ñi di neexal nit ñi di leen kontaanloo jaare ko yow ci merk yàlla kooku waxuma la ndax ci meru yàlla la ko jaay mooy mooy ko nit ñi ci boppam ñooy mujj contre moom soppale ko ay ennemi contre waa jooju waaye nag képp koo xamante ne dafa merloo nit ñi bi ridallah jaare ko ci lu neex yàlla mooy def lu neex yàlla moo tax nit ñi mer kooku buur yàlla deñ di ko gërëm te dina fexe soppale nit xolu nit ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ñu daal di koy sopp loolu koy moo gën kon ay lu xaraam moom kooku boo koy nar a bàyyi gaay di la mbamb yenn yi sawaay sawaay nag rusloo nga femme bi ko waa nii naka lañuy toogu ñun ñëpp mu ñëw di nuyoo di joxe loxo mu ñëw ba agsi ci yow nga ne doo ko nuyu non sawaay nag sawaay nag sawaay mais mais dangay déconner quoi mais kan mooy déconner ñi def li xaram moom ñoom ñooy mujj taxaw naan la yow da ngay déconner di la critiquer ba boo nooyee bopp ñàkk fulla nga commencé def lu xaram ni ñoom ngir lan bi ak wàññi seen xot ñoom nee nañu non saa yi nag non seulement rusloo gënoo mais non mais mënu wulon nu yoo rek xoolal nañ ko rusloo nga ko quoi di ko naan xaw ma woon ni doo nuyu jigéen non saa yi nag saa yi léegi loo la di wax danaa ne bu leen ma fontoo laa wax yéen foog ngeen ne mos ngir ngir ay li ngeen di tudde rusloo te yéen ko tuddaloo sax du dëgg ah rusloo ma ko bu leen ma fontoo ngeen am mooy ne affaire yi loolu la gars yi boo def lu leen yi boo ko deful ñu mbambal ëllëgee ñu naan noo saay nag moom. non saa yi nag nañuy éviter di toog ak moom quoi ndax euh, femmes yi foog ñu romb ñu fii suñu kii te moom bu ñuy bon da leen di rusloo ko ba pare tax gars yi dootuñ ñu sawar dootuñ sawar suñuy mbir dootuñ ñu ñemeeti nee leen faites ce que loolu nag moo daan Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu ta'ala anhu warwa kaay njaaloo ah non xanaa xamoo ne tam li wax dafa seem yaa anaq ne ko anaq xanaa xamoo ne inna allaha buur yàlla xarama azina dafa xaraamal njaaloo xamoo lool xaramallahu zina buur yàlla dafa xaraamal zina rek mu yuuxu ko <laughs> li naan am na yoo xam ne moom kàcc yenn kàccoor yoo xam ne ñu la naree kii nga bañ moom foo xam ne yéen rek dafa nekk dañuy yuuxu ne yaa leen siif xam nga loolu problème la mais <laughs> après de toute façon ci surtout jamono joo xam ne moom ñoom lu ñu wax argent comptant moo tax rawatina yéen surtout pays occidentaux yi moom. femme bu am problème ak boroom këram bu moywul doom ya ñuy dem justice doom yi euh, ndaw si lañ koy jox saa xool ñoom daal mooy yow góor ki boobu yow cinq pour cent de chance ngir nga yor say doom loo nga am léegi imagineel surtout jamono joo xam ne kàcc xam naa dégg euh, barki démb démb démb démb français fo gaa yi wax wax joo xam ne kàcc la loolu moom kàcc la ñu ne cent pour cent des femmes qui prennent les transports en commun ont été victimes sont victimes de euh, kii nu mu tudd euh, harcèlement sexuel ni loolu du dëgg wala mooy soit ñu tàpp leen wala mais naka nga ma mooy ne ñu ne ñépp la pour cent Eh, loolu loolu loolu mooy bi nga xam ne kàcc bu leer gi ba pare nag ñu kii indi ci loi ne walla kii yii la mais loolu daa manu ne cent pour cent amul benn jigéen buy métro wala bus wala yooyu funiculaire euh, trolleybus lu dul ne am na koo xaman ñoom jigéen googu mas naa subir loolu ndax lan ay ay ay sondage lañuy def laaj yaa nga xam ne bu ñu xam ne dañ leen di sonde ñuy kàcc rek lu nekk ñu wax ko naan way j'ai été kii victime d'un regard euh, kii woog voilà déplacé voilà ay tap mais ci ginnaaw ak lu nekk mooy ne même bu dee ne mais loolu nan nga ci mën a kiiwe basé woo ne cent pour cent mooy ne yow imaginer ci jamono jooju yooyu koy boo boo mooy wul moo tax yenn wéet moom yoboo loolu am nga alxuraan moom moom moom boo ci tëkku woon sax yooyu du la ci fekk waaye mooy ne man na laa dal man na dal ku ne kii ay ca nga bañ mu ne dag maa siif nit ñi ñëw nga fam na ku ñuy jàpp yow kenn du déglu say wax kenn looloo dal ki Seydina Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi waaye loolu dafa bokk ci nattu nit ki day muñ muñ nga mën a ak tamit indi say preuve wax comme que léegi dañ jaay test test ADN ak lu nekk ak yooyu man leen eh fet laa fet fet des tests léegi man moom du ma yem rek ci walla coup médiatique bi ci début bi ñu wax ko noonu nga siiw ñépp di ko wax say der yàqu de toute façon c'est sûr que même buñ defee test sax ni affaire bi kiiwul. nañu ko waxe woon bind ko à la une ca ca suba ga yow bu dee ne test yi c'est avéré ndaw sa doon kàcc kenn du ko defee noonu mais nag noonu la mooy saraxeel sa der saraxeel sa der yonent bi alayhi salaatu ba ni ñuy wax yow ñu ngi wax ci moom lu noonu te moo gën ñépp saxaaba yi radiyallahu ta'ala kàccoor yu bari taxaw nañu ba léegi moo xam dañ koy wax wala dañ koy bind moo xam nu ñu koy def di wax ci ñenn ñi ci ñoom lu ñaaw te pourtant ñoo gën ku dox ci kaw suuf ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam naka noon yenn wàllu yuy tout le temps nga dégg ñuy wax ci ñoom boroom xam-xam yi nga dégg ay nit benn euh, euh, ab ignorant bu jóge fële bind ak téere di dugg kenn ci ñoom te ñooñu seenu mbaax rek boo moywul moo moo defar baayam moom waajooju ak ñi ñeneen ñu bari mais ñuy wax ci ñoom lu ñaaw ba léegi mu ngi am léegi nag yow nga ne yow dangaa bëgg jaar fi yonent bi alayhi salaatu salaam jaaroon fi saxaabaam jaaroon fi boroom xam-xam yi nit ñu baax ñu jaaroon te kenn du la te kenn du la wax lu la naqari mooy ne yow xamoo yoon wi nga jël yoon wi xamoo ko laata nga ci yaat ngay engagé wu yoon yu noonu ndaw si loolu yuuxu ko nee na ma daw gaa yi ñëw saw sama bopp bi waaye buur yàlla def gisuñu qaala moom Seydina Marsad ne summa raja'u wa ila saahibi fa hamaltuhu wa kaana rajulan thaqilan hatta ila al-idkhir fa fakaktu anhu kablahu fa jacaltu axmiluhu wa yuciinunii xatta qadimtu almadina nee bi gaa yi demee ma bàyyi ba ñu dem ba lépp dal ma xam ne comme ko guddi la léegi surveillance yi bese na hmm? bon nekkuloon comme temps ah, ñu naan waa ji mooy vigile bi nga xam ne moom dañ koo recruter ngir mu fay fanaan non du vraiment wax naa la bul xalaate prison yi ñu am léegi loolu lañ lay kii après mais di la surveiller noonu rek pas ñu teg fa euh, benn waay ne ko acca taxawal fii non mais dañ leen di surveiller ñeena bi mbir yi dalee ma daal di dem nag ci waaja ma digoon ne ko naa ko jëlsi ci jullit ñi nee bi ma agsee ma daal di koy yenu yëkkati ko comme que dañu néew ji dool te gars yi dañ leen doon dañ non seulement dañ leen doon maltraité tëj leen di leen maltraité mais di leen nourrir mal lekk gu bon lañ leen doon jox nee na ma yenn ko nee na waa du fa diisoon euh, ba ni may agse bërëb buñ naat al izxir mais izxir sax ci boppam benn garab la bu ñuy def ci euh, bu ñuy boolee nit ñi buñ leen di suul bu am màkka ba Seydina Abbaas ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñuy xaraamal ku dagg garabu màkka ak foofa gooy mu ne ko ya rasulallah illal idxir mu ne illal idxir façon garab la bu ñuy yoo xam ne dañ ko doon def ngir seen néew yi buñ leen di suul bu neex la léegi après nag ma yenu ko ba ni may mu may dimbali mooy ci boppam ba ni ma ko ëndee madinatul munawwara ala saakina daru salaatu wassalaam nee na nag bi ma agsee man marsad fa ataytu rasuulallah sallallahu alayhi wa fa qultu yaa rasuulallah ankixu anaaqan marratayn nee nag bi ma ñëwee agsi madinatul munawwara ala saakina daru salaatu wassalaam mission accomplie indi waaj ma ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam gis nga ni ñu saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii lañ doon woowee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah ñun noo ngay dégg ñuy sàllalu muhammad muhammad muhammad laa yaa ayyuha alladhina amanu laa taj'alu du'aakum du'aa an-nabi baynakum baynakum ka du'aa ba'dikum ba'dan waruñoo jàppee yonent bi alayhi salaatu salaam comme koy woo benn mëxëri njaay wala benn sàmba fële rek déedéet non ay Muhammad duñu julli ci moom amul ak càng sayyidina amul dara amul sax ne Muhammad rasulullah wala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais ñun Muhammad Muhammad mel ni te ñuy tudd suñu sëriñ yi nag qaala wax na alaamatul fahaamatul di pompe ba pare daal ciy teg suñu tuur seen mooy du ñëw jamais nga gis ñu sàllalu naan boroom xam-xam bu rëy bi boroom way nand te ju rëy ji boroom kii wax wax wax pëndal fii wax lu ne dooru tudd sëriñ bi te bu dee yonente mi alei satu salam Muhammad mais mais loolu nañuy seetluwaat mbir mi xam nga ne loolu loolu ci boppam ciy def loolu gëmul li muy def li muy wax ci sëriñ bi pompe gëmul li muy wax yow sa sëriñ lu mu am lu mu am ak li ñeneen ñépp am ci kii ci yonent mi alayhi salaatu salaam lu jóge ndax li mu waxoon ne inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al wa ana ibnu wa ana abul qaasim ne yàlla de mooy joxe inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg huwal mu'ti lu waaye am buur yàllaa la ko jox waaye wa ana alqaasim man sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam man la yàlla def alqaasim maay séddale allahu akbar allahu akbar mooy ne buur yàllaay joxe huwa razzaqu dhul quwwatil mooy ki nga xam ne mooy wër sa gëlaate boroom kattan gu dëgër gi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na moom mooy joxe waaye wa anal xaasim man maay kiy séddale loolu buur yàlla def moo tax ku bëgg dara moom dangay jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bunt boo jaar burul moom doo am dara tus doo ko am ndax comme la ma fi waxoon yëpp te boroom xam-xam yi di ko buntu yëpp tëj nañu ko tëju nañu yiy yóbbu nit mu àgg ci ngërëmul yàlla yëpp tëju na woon des buntu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo fi masane ah. moo fi masane sax dëgg-dëgg yeneen yëpp ay ramification lañu woon rek yu jóge woon ci bosam kon mu ne wa ana alqaasim man maay séddale wa ana abul qaasim te maay bàyyu alqaasim paa mooy bàyyi alxaasim di doomam jooju rek de mooy bàyyi séddale mooy séddale mooy séddale kat waaw akbar léegi yow nan ngay waxe kooku di ko sàllalu muhammad sallallahu alayhi muhammad te ñëwee ci sëb sëriñ naan le savant le multidimensionnel le kii le di pompe sama kii ba pare loolu tudd sa yooyu yëpp mooy wax yoo xam ne soo xamoo dara wala gëmoo li ngay wax gis nga nee na bi ma ñëwee man marsat ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi euh, ne ko ankixu anaqan ne ko damaa bëggoona takk anaq de ndax ndaw si moom man gis na ni bëgg na ndaw si waaye li nga xam ne moo ko teree joteeg moom guddi googu mooy ngëm yàllaam allahu akbar loolu mooy at-tuqa ragal yàlla mooy li nga xam ne day nekk wiqaaya nekk benn protection entre nit ki ak lu xaraam allahu akbar ngëm yàllaam moo ko tere woona njaaloom ndaw si bi mu ko nee fanaan kii du marsat mu ne ko man mu ne ko kaay fanaan ak man tey nit ku nekk yow mi nga xam ne yow yaay nekk ci comptable bi wala trésorier bi yawit sa ngëm yàlla moo war a nekk wiqaaya baynaka wa bayna amwaalin naas moo war a nekk protection entre yow ak alalu nit ñi ñu dénk ba doo fàttee doo jaawale poosu nit ñi poosu nit ñi ñépp moom ak sa poos waaye ngëm yàlla tamit moo war a tax ba doo bi yu xaram yépp ñi nga xam ne solo ñu lu jot muuru wuñu seen karaw yi ne ci biti seen dënn yi nekk biti sa ngëm yàlla moo war a taxaw wiqaaya nekk protection entre yow ak yooyu ci loo man di nekk rek moo war a nekk loolu loolu ngëm yàlla bokk na ci li muy jariñ moom mii di Seydina Marsad ibn Abi Marsad ak ngëm yàlla ma taxoon defu ko waaye soppoon na ndaw si mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ankixu anaqan ne ko dama bëggoon a takk anaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam na ko xam na ndaw soosu anaq gis nga ndax Makka la te gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu gisoon boo fàttale ko bi ñuy def tarjama Xaatib ibn Abi Baltaa radiyallahu taala anhu wa arda ba muy yónnee ndaw samu yónni woon jox ko kayit ga bind ci ne waa Quraysh def leen attention ndax yonent bi alayhi lenn ci waa Quraysh ndax yonent bi alayhi saatu salaam a ngi ñëw te yonent bi alayhi salaatu salaam jamono yooyu bëgguloon waa Makka xam ko même jullit yi ñu bari bëgguloon ñu xam ko ndax dafa bëggoon a dugg Makka saa xeex ndax waa Makka bu ñu ko yëgee dinañ waajal seen bopp tama mën di xeex ci fatxu màkk gisoon nañ ne ndaw samu joxoon kayit ak prostituée la woon te junjoon naa. en tout cas bu dee ci suuratul mumtaxana boobu noonu euh, leeral nañ ko fa wax nañ fa wax ji may wax ci siira bi nii junju naa ko fi ba euh, bon dugguma ci détails yi noonu da dama damay bàyyi ba jamono ji nga xam ne ci la lool xewe ci siira bi insha allah ñu gën cee dugg mais suuratul mumtaxana bi gënoon nañ ko leeral mooy ne ndaw soosu noonu prostituée la woon moom ba te ba mu ñëwee yonent mi alayhi salaatu salaam ne dafa ñëw jóge Makka ci trêve bi amoon euh, Hudaybiya mu ne woon dafa ñëw ngir seet si leen ngir tamit ñu dimbali ko ndax dafa sonn te dafa ñàkk yonent mi alayhi salaatu ba mu ñëwee dane ko waa ana la nga doon def nan nga nga mën a waxe danga ñàkk ak la nga doon def nee na ci xadiis yu mu ne te ndaw soosu dafa nekkoon prostituée da doon jaay boppam kii itam ci prostituée yooyu la bokkoon alaq mu ñëw nag ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Marsad ibn Abi Marsad ne ko damaa bëgg a takk alaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, nee na ñaar yoon laa ko wax marratayn fa amsaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yarudd alayya shay'an nee waxee mën na nekk mais li gën a feeñ mooy du ci même jataay bi la ko alhamdulilah la ko wax ñaari yoon mooy da ko wax yonent ma lay saar saab waxu ko dara tontuwu ko mu waxaat ko ko mën na nekk ci même jataay mais li gën a feeñ amaana mooy beneen bés la am ki xoanaaqan hmm? damaa bëgg takk xanaaq te nag bul fàtte ne mushrika la woon mooy gëmuloon yàlla doo ko loon jullit te prostitué la ko nee na yonent mi alayhi salaatu salaam waxul dara nee na xatta nazalat ba ni muy wàcce aayooy nekk ci suuratu a ba'da a'uuzu rajiim az-zaani laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrika waz-zaaniyatu laa yankihuhaa illaa zaanin aw mushrik wa xurrima dhalika ala almu'minin nee na yonent bi alei salatu salaam bi ma ko waxee loolu lépp waxul dara ba ni suñu boroom di wàccee azzaani ki nga xam ne mooy njaalookat bu góor laa yankixu du takk illaa zaaniya lu dul njaalookat bu jigéen aw mushrika wala koo xam ne bokkaalekat la yéeféer bu jigéen la bokkaalekat la wa njaalookat bu jigéen bi laa yankihuha du ko takk illaa zanin lu dul njaalookat bu góor aw mushrik walla koo xam ne polythéiste la kuy bokkaale yàlla la mu ne wa hurrima dhalika ala al mu'minin nii lii yépp nag xaraamal nañ ko ci jullit ñi nee na bi aay yi wàcce dina ñëw léegi ci àtte yoo insha allah fa qaala nee na seydina marsad ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yaa Marsad bi aayooy wàccee mu ne ko yow Marsad azzaani njaalookat bu góor laa yankihu du takk illaa zaaniyatan aw mushrika du takk lu dul koo xamante ne njaalookat bu jigéen la wala ak bokkaalekat bu jigéen wa zaaniyatu te njaalookat bu jigéen laa yankihuhaa du ko takk illaa zaanin lu dul koo xam ne njaalookat bu góor la aw mushrik falaa tankihaa kon nag man rasulillah maa ngi lay wax ni bu ko takk anaq mi may laaj bu ko takk euh, kon loolu la ko yonent mi alayhi salaatu wa rahmatullah alayhi bi mu ëndee xadiis bii dane hada xadiisun xasanun garib la na'rifuhu illa min hada al-wajh ne xadiis bii de xadiis la boo xam ne bu baax la bu tumuranke la xamuñu ko lu dul ci wàll wi léegi loolu mooy xadiis bi léegi euh, laaj bi mooy euh, est-ce que euh, mooy njaalookat bu góor tontu bi ko yonent bi sar sam tontu mooy lan mooy le fait comme que anaaq mi nga bëgg a takk zaniya la mooy njaalookat bu jigéen la ba en plus mushrika la mooy du jullit sax mu ne kooku xam nga njaalookat ci boppam njaalookat rek ki koy takk mooy njaalookat bu bu xam ne jullit la ki ko mën a takk njaalookat bu góor ki mu mën a takk mooy njaalookat bu jigéen wala koo xamante ne ab yéefar la polythéiste vice versa mooy njaalookat bu jigéen ki ko mën a takk mooy njaalookat bu góor wala ki nga xam ne ab bokkaalekat bu góor loolu la aaya bi wax euh, léegi laaj bi mooy waaw euh, loolu moom luy àtteem mooy aaya bii nii aaya bi est-ce est-ce que mooy àtte bi day daw ba léegi mooy nañ jël ñaari cas ñu ne monsieur A pour bañ a tudd tur muy tombé kenn monsieur A nguur A waa ji A de moom am njaalookat bu góor la boo xam ne jullit la ndaw si bee ab njaalookat la boo xam ne bu jigéen la est-ce est-ce que waa ji see ab see koo xam ne moom moo ñëwee numéro see waa ji keneen ki mooy liñ naan monsieur X ak monsieur Y la ak monsieur Z comme ñooñu rek man A laa jël B ak C A góor la koo xam ne njaalookat la B jigéen la koo xam ne njaalookat la C moom du njaalookat te jullit la. est-ce que am na droit kooku C moom takk ki nga xamante ne ni. mooy bee mi nga xam ne jigéen la te njaalookat la xam nga aaya bi dafa leer mooy ne njaalookat bu jigéen njaalookat bu góor la mën a bu bu moo ko mën a takk wala ab yéeféer dañ naan la aaya bii li gën a dëgër te la Seydina Sa'id ibn al radiyallahu rahmatullah alayhi daal di wax Eh, naka noonu avant moom imaam ibnu umar radiyallahu taala anhu moom it loolu la wax li ëpp ci boroom xam-xam yi tamit loolu lañu wax këni eh, eh, léegi nañ wax ñoom ñooy ñan ñu ëpp ci boroom xam-xam yi imaamu maalik wax nañ la ci saxaaba yi seydina abdullah ibnu umar ak doomam di saalim ibn abdullah ibn umar ibn alxataab ak jaabir ibn zeyd ak ata ak taawuus ak naka noon maalik ibn anas di boroom ngir mi te wax la tamit buñ jële ci imaam abu xanifa ak saxaa mooy ànd ndoowam yi euh, te imaam ashafii yit loolu la wax ñoom ak seydina said ibn al musayyib wax nañ la ko këne aaya bi dañ koo suuxal mooy dafa dañ koo abrogé loolu mooy la premièrement côté bi ne euh, azani laa yankahu illa zaniya aw mushrika mooy njaalookat bu góor bi du takk ku dul njaalookat bu jigéen wala koo xam ne polythéiste la côté boobu am na yeneen aaya yu ko dàq mooy takk takk góor jullit takk yéefér loolu manu la ne surtout fii mushrika la wax mooy koo xam ne polythéiste du du koo xam ne gens du livre la ndax bu dee ne loolu ñëpp xam na ku siiw alxuraan a ko wax këni euh, góor jullit manu takk nit koo xam ne jigéen koo xam ne athée la walla polythéiste la wala animiste la wala yooyu manu koo takk ki mu mën a takk mooy koo xam ne juive la wala chrétienne ci ay conditions du ne ay baptisé woon nañu ko mais ndaw si gëmatu ci woon dara gëmatu dara bépp femme bu ne man dëgg la baptisé woon nañu ma comme nag tubaab yi nii fii nii ñu bari noonu la gars yi dañuy ñëw fii gis benn tubaab bu bëggante après ñu ñëw ci imaam bi walla ñu woote senegaal ba ñu nangu ñu wax imaam bi mu maye leen bàyyi bu woote ñu ne voilà wala seet benn imaam bu nekk foofu voilà monsieur njagakat may nañ ko madame Elisabeth de Marestier léegi bon ñu ne yow Élisabeth xam nga ñun problème day am mooy moo tax mariage yu mel yooyu yëpp ci ci ci nikaaxu shubha la dugg la la la dugg mooy euh, euh, mariage boo xam ne day niroog mariage bu normal alors que normal mooy ne premièrement kii maye waroon na laaj ne ndaw si moom mooy yooyu bu ñu la ko waxee bul tëb rek may déedéet fatabayyanu alxuraan dana fatabayyanu leerlu leen leerlu leen bala ngeen di def ay déli walla ngeen def loo xam ne dangeen di mujj di ko rëccu déedéet li ngeen di def leerlu leen laaj ngeen manoo koo teg rek ci man dama man dama amoon confiance ci waa ji foogoon naa déedéet foogoon naa lan moo tax responsabilité la boo nee Sénégal xamoo situation wu France wala Europe ni mu demee nit woola di la laaj yenn questions yi surtout ci yenn produits yi nga xam ne ñoo fi am yow xamoo ni mu composé wu wala façon yàpp yeeg yooyu yow dangaa war a laaj lu leer yow mii war a tontu manoo ko teg rek ay lii laa foog wala ñoom ay ahlu kitaab la kan moo la ne waa waa Europe waa France ahlu kitaab la du ñu ahlu kitaab la ay athée moo fi ëpp am na nag ay chrétien mais ñooñu bareetuñu mënul ñëw rek waaye yàpp bi Europe lu jóge walla ay wa tuddal yàlla lekk hada kadib ku wax loolu xamoo li ngay wax du dëgg mooy dangay laaj Élisabeth le Maréchal mii moom lan la nga ne moom kii la chrétien nga ne noo xaar te loolu waa bi moo koy wax ah monsieur Ndiaga moom moo koy wax mais ndaw si moom xam nga tubaab bi ñoom son franc moom boo leen fi laajee ñoom moom moom ñoom moom li ñu doon lañ lay wax. Euh, mais ndaw si boo ko laajee mu ne non moi je ne crois rien ah j'ai été baptisé oui lorsque j'avais quatre ans wala loolu deux ans walla yooyu mais euh, man gëmatuma dara je ne crois kooku noonu waa ji amul droit ak kooku même bu dee il elle a été baptisée ndax kooku yéeféer na boo xam ne du ahlu kitaab te sax du n'importe ahlu kitaab ah, mooy ahlu kitaab boo xamante ni moom dafa au moins respecté na seen diine te moom reconnaître ne ci la ne christianisme wala judaïsme ci la ne di appliquer gëm ko di loolu kooku la mais pas koo xam ne du noonu rek la déedéet. léegi ndaw soosu ne moom moom gëmatul dara mais baptisé woon nañ ko kooku jullit manu koo takk fekk tuubul kooku amul sax muy mu ne damay def rétropédalage damay tourner waat waa nekkaat naa chrétien déedéet bu dee loolu du baax lenn rekk nga ko mën takk mooy mu nekk jullit mais manu jaar de du la du christianisme athéisme yow bi nga ko ñëwee wax ko lool léegi mu ne mu ne kon damay retourner nekk chrétien pour nga man maa takk loolu manu la ne moo tax loolu euh, leer na aaya bi leeral na ko këne jullit bu góor moom du takk euh, manula takk kan ki mën a takk mooy ëpp jullit bu jigéen wala koo xam ne ñi nga xam ne ahlul kitaab juif wala chrétien ci condition yoo xam ne boo di yaatal yépp mënu la ne pour ndax fii du jataayam moo tax lii nii ñuy wax euh, fii euh, bërëb yi ñu ne ak jataay yi du jataayu lool loolu jataayu fiqh ak jataayu question réponse ci la doon gën yaatu mais liñ ci wax loolu war na doy en tout cas mooy ne loolu manu la ne lu dul koo xam ne góor jullit jigéenu juif wala chrétien la man te loolu sax boroom xam-xam yëpp d'accord ci ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne non non non ndax chrétien yeeg juif yi kenn dàqule na bokkaale ndax ñoom ki ñii dañ ne Isa ibn Allah ñee ne Uzayr ibn même ne yaxu alxuraan mu ñëw nag dina dëgëral waxu waa jumhur ne. jamaahir sax que ne mën na jullit bu góor mën naa takk chrétien wala juif mais ci condition léegi kon côté boobu leer na léegi nag mu des kon moo tax bi mu ne zani laa yankahu illa zaniya aw mushrika mooy côté boobu leer na mooy mushrika jullit manu koo takk ak noo ko mën di mooy manu takk koo xam ne gëmul yàlla polythéiste la te amul benn ci euh, bokkul ci juif yi wala chrétien yi léegi beneen côté bi wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik boobu moom mooy bi impossible jigéenu jullit du chrétien du juif du athée du bouddhiste du ku dul jullit manu koo takk pour fii pour pour yombal pour gàttal jigéenu jullit ku dul jullit ni moom manu koo takk voilà euh, léegi kon ñaari côté yooyu léegi mu des entre ki nga xam ni moom la la njaalookat bu jigéen la julli ñoom ñaar ñépp julli la mais ndaw si moom njaalookat la waa ji du njaalookat est-ce que waa ji mën na koo takk loolu la la moom lañ la ne boroom xam-xam yi ñu la cité nii bu dee ci magaay mazahibul arba'a yi gis nga ñoom Sa'id ibn Musayyib tamit ak yooyu mooy ni ëpp ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax ne que aaya bi dañ ko nasaxal ah mooy dañ ko abrogé këne loolu mooy këne euh, jullit boo xam ne du ka man na takk koo xam ne njaalookat la mais ci condition mooy mu tuub génn ci loolu ndax tamit mais euh, sinon mooy yow manoon takk koo xam ne moom mu ngi ciy liggéey nekk prostituée yow nga takk ko noonu ndax yow bu boobaa yow ci sa bopp dangaa xamatul est-ce que doom ju mu fi am yaa ko juróom déet mooy ku tuub génn ci loolu kooku nit ku baax mën na ku takk ko loolu benn problème amu ci gàttal euh, wallahu taala aalam kon seydina marsad ibn abi marsadin radiyallahu taala anhu wa ardaa noonu la doon def bi nga xam ne ci la gàddaa doon jëli nit ñi di leen indi foofu makkatal mukarrab di leen jële màkk di leen indi euh, madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam euh, imaam ibn Isxaaq comme niñ ko gise woon rahmatullahi alayhima nee na keroog bi nga xamante ni nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem Badar moom seydina rasulillah alayhi salaatu wassalaam ak seydina Ali ibn Abi Taalib ak Marsad ibn Abi Marsad bi yataqibuuna baira ñoo doon awantoo benn waruwaay ndax waruwaay yi matul woon moom mii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak seydina ali radiyallahu ñoo bokkoon benn géléem goo xam ne moom lañ doon awante moom seydina marsad waaye àggul woon badar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mujj daal di koy dëppaloo ne ko dellul nga ji nga assurer intérim lu dul ba mu des julli ndax julli Euh, Seydina Amr ibn Ummi Maktum moo ko doon jiite foofu Medina moom la fa yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon bi muy dem Badar ne euh, Marsad ibn Abi Marsad yow dellul bi ñu àbbee gàgge ar-Rawha ne ko dellul ci yoonu Badar dellul Medina nga jiite leneen yeneen yépp administration beeg yooyu ak lee fay dox nga assurer ko en attendant incha allah ma ñëw. looloo tax fekkewul badar waaye yonent mi alayhi salaatu salaam da li waa badar am ci wàllu butin ak yi nga xam ne ak ngëneel loolu la marsad bi am ibn abi marsad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag seydina marsad ibn abi marsad radiyallahu anhuma ndax wax naa la baayam saxaaba la woon moom saxaaba la eh, imaam ibn Isaaq dane ghazwatu raji' fa la génne àddina ghazwatu raji' liñ ko fi tudd bari na fa la génne àddina moom seydina marsad ibn abi marsad euh, moom nag imaam ibn Isxaaq dane ci mooy ghazwatu raji' ci troisième année bi mu ne fii safar ustushhida marsadun fi safar sanata thalathin fi ghazati fi ghazwati raji' imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu moom ñu ngi ko faat mu ngi nekk shahid foofale ci ghazwatu Raji' ci l'an 3 ci gàddaay ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñu gis ne moom mu ngi génn àddina ci dunduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam 3 ans ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay ñëw ma Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon radiyallahu ta'ala an marthedin wa abihi abi marsad wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma kon tey insha foofu lañuy mujj yam ndax temps bi sori na euh, tey jataay bi ñu ngi ko waroon a paase ci la xewoon Makka waaye comme que dañu fàtte woon def tarjama Seydina Marsad ibn Abi Marsad xam naa tey jataay bi ci moom lay yem incha ba jataay bii di ñëw nag incha ñu daal di dugg nag ci xew-xew boobu xewoon Màkka ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon kar njëggu waa Quraysh mi te Abu Sufyaan yónni woon Damdam ibn Amr jamono jëm koy yónni jamono joj am la xewoon Màkka loolu lañu war a gis ci xadiis Seydina Imaam Ibn Isxaaq bi nga xam ne nee na fa axbarani nettali na ma xabaar na man laa téhimu koo xam ne duma ko tuumaal an Ikrima mu jële ci Seydina Ikrima ibn Jabr an ibn Abbas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas di sëriñam wa Yazid ibn Ruman na ma Seydina Yazid ibn Ruman an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa di doomi ñoom ñaar xaalaanee nañu ñooñu nag loolu li ñuy gis